comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu Ahmad ibn Hanbal ak imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhima daldi woon solo bi sanadin saxiix ak imaam Abu Ya'la ñu tuddoon ñi nga xam ne ñoo fa desoon gisoon nañu tarjamaay ña ñu ko gisul woon muy seen biographie walillahi alhamdu wal minna insha allahu taala ñu war a gis continuer fi ñu yemoon ah gisoon nañu ghazwatu Hunayn kon ñu ngi woon ci jamono ji nga xam ne jullit ñi daw nañu une très grande partie de l'armée daw nañ mu des fa mbooloo moo xam ne gisoon nañ wuute yi am ci seen nombre ña desoon ak aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne wallahi lam yafir kama shahida al bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lamma su'ila afarartum an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunaynin faqaala lakinna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lam yafir. Seydina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma mu ne bañ ko laajee ne ko. yéen dangeen a daw keroog bàyyi fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne maa waaye keroog xunay mu ne waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dawul de kaanat hawazin rumaat ay francs-tireurs lañ dajewoon léegi nag ginnaaw biñ gisee tarjamaa yi ñooñu fa desoon insha allahu taala ñu war a continuer tey kon ñu ngi yemoon fan ci woote bi nga xam ne ci woote bi nga xam ne moom la sayyiduna abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu taala anu doon woote te alayhi salaatu wassalaam ne ko naadi yaa abbaas ne ko yow sayyiduna al abbaas wooteel usrux yaa abbaas usrux yaa ma'sharal yaa ma'sharal ansaar mu ne ko yuuxul waxal ci kaw yaa Abbaas yaa ma'shar al ansaar yaa ma'shar asxaabi samura am na ci beneen yaa ma'shar suuratil baqara wooteel waxal ci kaw yow seydna al Abbaas wooteel ne yaa lan ngay wax yaa ma'shar al ansaar mboolooy lansaar yi min al aws wal xazraji radiyallahu taala anhu yaa ma'shara asxaabi samura éeyéen eh mbooloom boroom garab ga mooy garabu bay'atu ridwaan nga nga xam ne fa lañ doon jaayante muy bay'atu ridwaan gisoon nañ ko ci sulxul xudaybiya voilà ñooñu noonu mu wooleen ah nee na seydina Abbaas mu ne fa ajaabu labbayka labbayk mu ne mu daal ñuy nuyu naa ñuy wuyu naan wuyu nañ la wuyu nañ la ci lañ defee retourné daldi dellu waat ci xare bi léegi nag euh, loolu nag foofu lañu yemoon lañ ne woon léegi ana lan moo ci tegu ah lan moo ci tegu loolu euh, riwaay yu bari ñu ngi koy nettali di nettali suitu événement yi ah ndax gisoon nañ ne jamono jooju seydna al abbas radiyallahu anhu nee na maa ngi téye woon ci goju ci ci ci laxaabu berkelle bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waroon ngir di ko arrêter ngir freiner ko ndax mu ndax da doon moom alayhi salaatu salaam da doon dem ci biir nit ñi léegi nag ci biir noon yi te ñoom ñu ngi ñoo fi def li tax gaa yi dal mais mu jub si leen mu ut si leen doon wax lan ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu man maa yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam du wax lu amul te lii ma wax dëgg la yellul ci bi yonent muy wax lu amul kon nag ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdil Muttalib man maay doomi Abdul Muttalib waxoon nañ la loolu dañ ci gis ne kon maam dañ koy woowe mooy maay sëtu Abdul Muttalib dañ koy woowe baay waaw maam dañ koy woowe baay eh, te loolu waxoon nañ la lii eh, boobu dafa am ay affaire yu yu yu yéeme yu fa xew parce que le fait que Berkele moom waxoon nañ la bu njëkk ne la affaire mbaam war mbaam cib cib xare loolu il faut nga nekk vraiment jàmbar dëgg dëgg dëgg ngir nga def loolu berkelle sorewul ak mbaam doomi mbaam ak fas la xare yi kay gaa yi ay gëléema ki fas lañ doon war parce que waxoon naa la imaginer mbaam mi bañ siisu nit yi wut si la akub dawam gaawul ak dawam gaawam waaye teewul moom mu yor li nga xam ne berkelle la yoroon en plus muy décliner identité mu ne anan anan nabiyyu kadib gaa yi xam ne moom la ana ibnu abdil muttalibi alayhi salaatu wassalaam muy décliner identité te loolu leer na la moom mooy cible bi waaye teewul muy foncer jëm ci ñoom naan ana nabiyyu la kadib ana ibnu abdil muttalib léegi nag bi lansaar yi déggee yooyu ak saxaaba yi radiyallahu anhu ñu woo leen riwaaya biñ la wax sànq bu imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi alayhi mu ne ah xatta ida ijtamaca ilayhi minhum mia fekk mu naan nit ñi biñ leen woowee dañu commencé di ñëw ba commencé bari mu ne nag istaqbalu annaas waqtatalu bi ñu toll nooy ñëwee dajeeg moom da mooy fekk dellu si wane mooy retourné wu ñëwaat bi ñu dajee ba mat cent istaqbalu naasa faqtatalu ñu daldi di xarit ñoom léegi mu ne bim xar xare bi tare teewul muy continuer bi nit ñi ñëwee noonu muy continuer di woote mu ne wa kaanat ad-da'wa awwala ma kaan yaalal ansaar summa xalusa axiran yaalal xasraj mu ne finalement début bi dañ leen doon woo yaalal ansaar lañ leen doon woo après nag ñu mujj yaalal xasra ji te ñu mënoon a muñ leen ci xeex biñ ñëwee nag mushrikuune yi yaakaaroowuñ ne ne gaa yi dinañ retourner woon mu ne xar xare bi tar fa ashrafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi rikaab bihi fa nadara ila mujtaladil qawmi wa hum yajtaliduun fa qaala alxaana alaana xamiyal watiis lii tuddoon nañu ko yonent mi alayhi salaatu di yuqante ko ci gaw bi di xool xare bi nim tare bi nit ñi dajee corante jaasi yeeg xeeji dal mu ne alaana léegi xamiyal watiis furna bi jax na nag mooy tàngooru fourneau yooyu bu tàngee jër ak tannuur noonu la xeex bi tànge noonu ah léegi am na yeneen ñeneen ñeneen ñu ko riwaaye gisoon nañu eh, riwaaye imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi waaye imaam euh, euh, ibn Lahi'a moom daal dinañuy comme nim ne ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne bi nga xamante ne ci la xare bi tare noonu ndax imaam ibn Lahi'a mu ngi ko jële ci Abul Aswad an Urwa imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu tudd ci magasin bi bi nettali ghazwatu Hunayn mu ne lii la gis mooy lii la nettali mu ne wa amara min asxaabihi yunaadi bi daalik yaa ansaar allah wa ansaar rasuulihi yaa banil xasraj yaa asxaaba suuratil baqara nee na mu naan leen yonent mi aleyhi salaatu wa salaam digleel kenn lool gisoon nañ ci riwaaya bu lekk ne Seydina al Abbaas la woon mu naan yaa ansaar allah yéen ñi nga xam ne yéenay dimbali borom bi subhaanahu wa mu yal ansaar waa al ansaar nañ gis seeni ngëneel fii de après yaa banil xasraji yéen waa doomi xasraji yaa asxaaba suuratil baqara yéen waa saaru baqara léegi mu ne bi mu demee noonu xare bi fii nii dafa teeroon mu ne wa qabada qabdatan min alxasbaa'i fa xasaba biha wujuha almushrikiina wa nawaaxiyahum kullaha wa qaala shaahatil wujuh yonent bi aleyhi salaatu salaam daal tibb benn benn bi xare bi taree lool ndax mushrikuuna yi mbir mi ñëwul rek gaa yi retourné wuñ rek mu mu mu réglé wu déet xare bi dafa tar lool yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di jël benn tibb ci suuf si foofu ci xeer yu saw suuf si sànni ko ci suuf sànni leen ko ne shaahatil wujuh ay qabuhatil wujuh subboo xutma mooy xar kanam yi yàq mooy euh, bon nañ mooy kuffaar yi mooy moo am na ci yenn riwaay ñu ne amul kenn ci ñoom lu dul ne pepp suuf yooyu dafa dugg ci seen bët yi ci loolu ci lañ leen def ci la defet bi dale ci waa Hawazin ci riwaaya Seydina Salama ibn al-Akwa'i inda al Muslim rahmatullahi alayhi mu ne lamma gashawu nabi sallallahu alayhi wa sallam nazala an al-baghla thumma qabada qabdatan min turaab thumma istaqbala bihi wujuuhahum fa qaala shaahat al-wujuuh famaa xalaqa allahu minhum insaanan illaa mala'a aynahu turaaban bitilka al-qabdati fa wallaw munhazimiin mooy waaye Seydina Salamatu bnu al-Akwa' ba nga xam ne moom lañ gisoon radiyallahu anhu ci saxiixu imaamu muslim bim naan dafa yéegoon ci kaw benn lu tiim xuru Xunayn nee na mu gis kuffaar yi waa Hawaazin jóge nele bi ñu dajee jullit ñi waaye daanaka dañoo daje rek jullit ñi waññe ginnaaw nee na mu wàcc moom daw munhaziman nee na maa ngi romb yonent mi alayhi salaatu salaam mu naan ah laqad ra'a ibnul Akwa' faza'a faza'a ah ibnul Akwa' gis na lu ko tiitloo ibn al akwa de gis na lu ko tiitloo nee na maa ngi man romb munhasiman man ibn al akwa xadiis boobu nag bi mu koy àggale dane bi nga xam ne ci la demee noonu ba ñu woote ba ñu ñëwaat mu ne bi nga xam ne ci lañu wër ndaxu dañoo wër yonent bi alayhi salaam ndax moo fa desoon ak ñu néew comme que début yu xayli fas yi daw nañu gaa yu bari daw ne moo fa desoon gaa yi wër leen neena bi ñu leen songee nazala anil baghla dafa wàcc ci baghla gi mu yéegoon mooy berkelle bi dafa wàcc thumma qabada qabdatan min turaab mu dal di sëgg tibb ci suuf si ah thumma istaqbala bihi wujuhahum daal di leen dëgmal seen xar kanam yi fa qaala mu ne shaahatil wujuh ay qabuhatil kanam yi bon nañu daal di leen sànni mu ne famaa xalaqa allahu minhum insaanan illaa mala'a aynahu turaaban bi tilka al qabda buur yàlla bindul benn góor benn nit ci waa Hawaazin keroog ak ñi ñu fa àndal seen xulafaa u yeeg waa Ghatafaan waa banu Jusham ak ñi àndoon ak ñoom lu dul ne buur yàlla feesal na bëtam bëtu waa jooju ci suuf ci tibb boobu yonent ma lay saab daal di tibb daal di koy sànni xam nga ne loolu mu'jiza la tibb suuf nga tibb ko armée boo xam ne ñoo leen ëpp julli ni quatorze mille lañu woon ci waxu ñoom Seydina Urwa ak Seydina Muusa ibn Uqba ak imaam az-Zuhri rahmatullahi alayhi selon imaam Ibn Sa'd buñ jàppee douze mille lañu mais ñeneen leen ëppoon fuuf imaginer benn dànq suuf nga tibb suuf sonni ko lu mag ay lu ëpp ay ay ay vingtaine de milliers de personnes ku nekk suuf sa dugg ci bëtam yi ba fees del mu ne nag ba loolu amee mu boole ci ne shaahatil wujuh mu ne fa wallaw ñu daldi wane ginnaaw munhazimiina nekk ñoo xam ne dañ leen a defe waaw gis nga ah, imaamu ahmad ibn hanbal daal dinay solo na ko noonu taalibeem bi imaam abu daawud as-sijistaani ak imaamu tirmidi ci xadiisu abi abdirahmaan al-fihri rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ah, muy nettali keroog bésub xunayn moom a ah, mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dafa wàcc waaye moom xadiisam boobu dafa am problème par lu tax parce que dane saa saam dafa wàcc ci fasam te keroog mooy li mooy ne ci baax la comme nim ne ci Sahihayni ci berkelle la waroon mu wàcc fa axada kaffan min turaabin qaala fa axbarani alladi kaana adnaa ilayhi minni annahu daraba bihi wujuuhahum wa qaala shaahati alwujuuh fa hazamahu waaw mu ne ki nga xam ne bi nga xam ne ci la wàcc ci fasam mais mooy riwaaye boobu wax naa la côté boobu moom jaarul yoon léegi mu daal di jël tibb ci tenqam suuf daal di leen koy sànni ne shaahatil wujuh xar kanam yi bon na fa hazamahum mu daal di leen boobu waaw am na yeneen riwaaye yoo xamante ne ni ah, te gisoon nañu ko tuddoon nañu ko mooy xadiisu imaam bi imaam ahmad solo imaam alxaakim mooy xadiisu seydina abu ibn mas'ud abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala nañu euh, euh, riwaaye boobu bi nga xam ne ci lañuy gis ñaataa fa des bi mooy riwaaye boobu la ne quatre-vingts fa desoon moom seydina abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa foofu euh, mu ne mu ne foofu dane moom seydina abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ne keroog bi mu ci baxlaam bi ba loolu xew dane euh, euh, kii bi barlaam bi dafa jéng fa maala anis sarju ba yonent mi alei saatu salaam teg bi mu daal bi ciy jéng waaw mel ni kuy waaj a daanu fa qultur tafi rafa'aka Allah ma ne ko mooy joyontukul yal na la yàlla yëkkatikul yal na la yàlla yëkkati mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ba'd ala baghlatihi waaw nekk fekk yonent mi alei saatu salaam mu ngi woon ci barlaam bi di uti waa Hawazin nee na nag bi mu bi mu waxee la mu ne fa qaala mu ne ma naawil nii kaffan min turaab fa daraba bihi wujuhahum famtala'at a'yunuhum turaaba mu ne ma Abdallah mooy Ibn Mas'ud mu ne ko jox ma ci suuf si mu daal di koy jox mu daal di koy sànni mu daal di fees ci seen bët yi ah, après nag buur yàlla daal di leen ah famtala'at a'yunuhum seen bët yi daal di fees ak suuf. mu ne wa jaa almuhaajiruuna wal ansaar suyuufahum bi aymaanihim ka annahaa shuhub fa walla almushrikuuna al adbaar léegi nag ci noonu mooy sànni suuf boobu ci la xeex bi dégante woon ah. ne gaa yi ñëw nañu xare ba sonn dinañ jëw léegi ci xadiisu seydina abu qataada alxaaris ibn ribii al ansaari faarisu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah, euh, Seydina Abu Qatada gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna dina ñëw ci ay nettaleem keroog Hunayn kene mbir mi c'était pas simple dem biñ ñëwaatee ah affaire bi dafa tàng il a fallu que yonent bu suuf sànni leen ko affaire bi door a décanté wu. léegi nag mu ne moom Ibn Ummi Abdin mu ne muhaajiruuna ak lamsaar yi daal di bi ñu agsee bi yonent ma lay saa sant sànni suuf si. ci bëtu mushrikuunay Hawaazin yi seen jaas yi ci seen loxo yi mel ni ay ay ay jum ci ñawaay mu ne fa wallal mushrikuuna ladbaar yéeféru Hawaazin yi daal di wane gannaaw am na ci riwaaya imaam al-Bazzaar rahmatullah alayhi boo xam ne mu ngi ko jële ci xadiisu Seydina Abdallah ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu maa wa ardaahuma mu ne foofu Seydina Ali ibnu Abi Taalib mooy ki ko jox suuf moom alayhi salaatu wassalaam fa rama bihi fii wujuhil mushrikiina yawma Hunayn mu sànni ko ci bëtu yéefaru Hunayn yi Hawaazin keroog Hunayn léegi nga ma mais attends yow riwaaye bële danga ne woon moom moo wàcc tibb suuf sotti yii riwaaye yii nee nañ ko jox imaam al-Haafiz ibn Hajar ci Fathul mu ne wa yajma'u wa yujma'u bayna annahu sallallahu alayhi wa sallam awwalan qaala li saahibihi naawilnii fa naawalahu fa ramaahum thumma nazala an al-baghl fa axada bi yadihi fa ramaahum aydan mu ne eh, man nañu koo boole xadiis yi nii ndax xadiisu imaam Abdallah ibn Mas'ud bi ba wér la defoon nañ taxriij bi muy bi imaam al-Hakim ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhima daal di solo waxoon nañ la xadiis yooyu wér lañu ah. voilà léegi kon mu ne mën nañ leen a boolee ci neen na mooy këne dafa laaj kenn ci saxaabaa mi soit Seydina Ali ibn Abi Taalib wala Seydina ki nga xam ne mooy Seydina Ibn Mas'ud mu jox ko mu daal leen koy sànni après moom mu wàccal boppam alayhi salaatu wassalaam tibb daal di leen koy sànni faramaahum ayda mu ne fa yaxtamilu anna al-xasa fi ihdaa al-marratayn wa fi al-uxraa turaab mu ne xam nga am na riwaay bu ne alxasa mooy suuf mooy xeer yu sew yi la sànni ci seen xar kanam yi ñu ne boobu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy bi nga xam ne moom mooy bi mu defal boppam wala rek muy vice versa mu ne wallaahu buur yàlla nag alam mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg dëgg dëgg xoolal xare bi keroog pour wax la ak taram seydina abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu ta'ala anhu day nettali ci xadis boo xam ne imaamul Buxaari yi daal na koy solo rahmatullah alayhi ak imaam Muslim ibn al waaye du eh, imaam ibn Isxaaq rahmatullahi tamit daal dina koy solo rawaahu ibnu Isxaaqa waaw moom it daal dina koy solo eh, eh, na ko noon imaamu Abu Daawud as-Sijistaani ak sëriñam de imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waaw xoola euh, kii da ne imaam euh, euh, al-Bukhari te xadiis bi ci imaam Maalik la jaar mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik rahmatullah alayhi tamit moom it soloo na ko imaam al-Bukhari mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mooy at-Tinnisi qaala rahmatullahi alayhi anbana Maalik mu ne Abdullah haddathana nettali nañu moom imaam al-Bukhari Abdullah ibn Yusuf muy abdallah ibnu yuusuf ne woon taalibe imaamu malik ibnu anas at-Tinnisi mi nga xam ne day soroo ci moom di jële ci Muwatta imaamu Maalik mu ne am bana daal dinañuy nettali daal dinañuy xabaare Maalikun imaamu Maalik an Yahya ibn Sa'id mu jële ci Yahya ibn Sa'id huwa al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu al-jamii' an Umar ibn Abi Kathir ibn al-Aflah Umar ibn Kathir ibn Aflah an abi Muhammad mawla abi Qatada an abi Qatada annahu qaala muy abi Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ tarjamaam comme ni ñu ko tudde léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala xarajnaa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 'aama Hunayn falamma iltaqaynaa kaanat lilmuslimiina jawla waaw fa ra'aytu rajulan min al-mushrikiina qad ala rajulan min al-muslimiina fa darabtuhu min waraa'ihi ala habli aatiqihi bis-sayf fa qata'tu dir'a imaam al uh, uh, kii uh, Abu Qataada mu ne dañoo génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ama Hunayn mooy bu la nee atuma Hunayn mooy at mi Hunayn am mooy bésub xareb Hunayn la ci jublu. mu ne fa lammal taqaynaa kaanat lil muslimiina jawla ba ñu dajee ak waa Hawazin ah mu amuk yëngu nag boo xam ne raj-raj loo am na mooy jullit ñi daldi amuk raj-raj loo ak pëcc am ci biir xare bi waaw te tamit mooy mbir mi désavantage dafa xaw a désavantage ci côté pour jullit ñi côté jullit ñi mu ne fa rajulan minal mushrikiin ma gis benn waay ci yéefaru Hawazin kat ala rajulan minal muslimin mu ñëw ba féete kaw narar na waay jekku benn jullit ba koy waaj a faat nee na fa darabtuhu mi waraay ma may ma ja ma gaaw bu ma gaawuloon du baax laa ilaha illa nee na ma dóor ci euh, ci gannaawum laa ko fëgg dóor waaw gaaw dóor ndax bu ma gaawul mu mu kee mu mu daal rey sama mbokk jullit bi nee na Euh, kii buumu kii bi laa laa dagg atiqi loos bi laa dagg bi say fi fa qata'at fa mais gis nga mbubb koŋ bi mu soloon moom yéeféer boobu mbubb koŋ bi mu soloon dafa ne tipp ndax dóor bu porte bi ma ko dóor waaw mu ne wa aqbala alayya ci xoolal ci riwaay imaam ibn Sa'd bi riwaay imaam ibn Sa'd bi ndax foofu imaamu ibn Sa'd rahmatullahi alayhi dana wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr kooku mooy sëriñam bu mag bi annahu haddatha hudditha an Abi Qatada al-Ansari moo tax riwaay imaam ibn Sa'd moo wérul parce que dana wa haddathani nettali na ma Abdullah ibn Abi Bakr muy sëriñam bu mag noonu Abdullah ibn Abi Bakr Euh, annahu huddisa kene nettali nañ ko an abi qataada al ansaari ke nettali nañ ko ci ay hadi ci abu qataada al ansaari qaala wa haddathanii man laa attahimu min ashaabinaa an naafi' mawlaa banii gifaar abi muhammad an abi qataada léegi mu ne am nag nettali na ma koo xam ne du ma ko tuumaat wa in non kooku mooy wa in yaqul haddatha man laa attahim loolu moom mooy loolu dëgërul waaw loolu dëgërul mooy li gën a dëgër quoi que ne loolu dëgërul parce que moom moo xam moom moom amaana li mu ump li ko li ko ump ci waa ji ba mu dëgëral ko keneen xam na ko loo xam ne du noonu te comme que xamuñu ko te nag xadiis nag il faut muy leer quoi waaw moo tax fu jaxaala fu fu fu fu kii amee nu mu tudd euh, euh, euh, mubham koo xam ne kenn xamu ko waaw kooku mooy mbir mi day nekk loo xamante ne nii euh, euh, euh, bon dañ koy teg ne quoi voilà moo tax foofu riwaayam dafa am problème mu ne imam Abu Qatada mu ne ra'aytu yawma Hunayn rajulayni yaqtatunaan yaqtatinaan musliman wa mushrika qaala wa idha rajulun min al-mushrikiina yuridu an yu'ina saahibahu al-mushrik 'ala al-muslim qaala fa ataytuhu fa darabtu yadahu fa qata'tuha voilà gis nga fii ni wax mu ne foofu Seydina Abu Qatada da ne mais bi sanadin da'if imaam Ibn Ishaq mu ne imaam Abu Qatada de al-Harith ibn Rib'i ibn Baldumat al-Ansari radiyallahu anhu nee na ah mu ne damaa gis keroog Bulduma wala Balduma mu ne ra'aytu yawma Hunayn damaa gis bésu Hunayn rajulayni yaqtatula yaqtatilaan ñaari nit ñoo xamante ne ñu ngi xare kenn ki jullit la musliman wa mushrik kenn ki mooy ra'aytu rajulayni mooy ñi ma gis voilà musliman wa mushrik wa mushrika mu ne ma kenn ki gulli la keneen ki yéefér la nee am benn waaye ci mushrikuuna yi gis leen ñoom it bëgg ñëw jàppale mbokkam bi ci kaw julli nee na fa ataytuhu ma gaaw dikkal ko fa darabtu yadahu ma daal di cor loxo bi waaye riwaay imaam al bi mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li dëgër mooy li wér insha allah mooy li nga xam ne nii la demee ndax loolu mooy li wér en tout cas riwaa imaam ibn Ishaq bi laysa bi bi bi bi bi bi zaak voilà léegi mu ne mu ne léegi bi nga xam ne loolu am na ci bu ñëwaatee ci riwaaya imaamu Muhammad ibn eh, eh, eh, Ismaayil al-Buxaari rahmatullah alayhi mu ne gis nga waa ji bi ma ko dóoree ci ginnaaw ba dagg kiiwu buumu buumu buumu loos wi ah doq gi way loos wi laa ne tëb faqata'tu dir ba gis nga mbubbu koŋ gi mu soloon mbubbu koŋ mooy mbubbu woo xam ne ci feer lay doon nit ci da koy sol ngir bu demee ci xare bu ñuy dóor fett yi bal yi xeec yi mu mën a bana jàll waaw mu ne wa aqbal waa ji bis nga bi ma ko defee lool dafa daf ma daf ma dëgmal waaw daf ma dëgmal ut ma fa aq wa aqbala alayya fa dammanii dammatan wajadtu minha riixa almawt thumma adrakahu almawt fa arsalanii fa laxiqtu Umar fa qultu maa baalu nnaas fa qaala amrullah azza wa jalla nee na Allah Allah Allah Allah nee na bi ma ko dóoree noonu nee na waa ji dégmal ma rek daal di may kott fa dammanii rek ne ma kirtim daal di may téye taf ma ci boppam mais nee na ba may ba ma ba ma ba ma yëg xam nga xadis bi xadis bi boo seetloo ba ñuy gis tarjamaam gisoon nañu ko moom Seydina Abu Qatada waaye waxoon nañ la Hunayn la xewoon comme ni nga xam ne noonu la ko nettali woon moom imaam al imaam Abu Qatada voilà imaam Abu Qatada mu ne waa ji daal di may taf ci boppam ne ma zëj xëcc ma. <laughs> nee na ba ma ba ba ba ba ba ba ba xetu dee di ma xeeñ ci moom waaw léegi nag nee na fa summa adrakahul mawtu rek ci saase far nag moom dee gi dikkal ko mooy am naa ko am goo xam ne moom waaye ah, waa ji dafa mujj waaw faatu summa adrakahul mawtu fa yi bi nga xam ne ci la ko fa mooy def mooy bu woon ci derniers instants xam nga ku ñu dagg saw loos moom tip dagg ba sa buumu loos waay waay waay xam nga ne foofu moom daal di loolu dina yéeme voilà léegi eh, eh, mu ne rek mu daal di may mu daal di may sànni bàyyi ma waaw mu bàyyi ma ma dem nee na eh, mooy mu sànni ma moom mu dali fële daal di faatu nee na ma daal di dajeeg Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ci biir xare bi fa qultu ma ne ko maa baalul naas ma ne ko yaa Omar yow Omar mais lan moo xew lan moo xew nit ñi lan moo xew mu ne amrullah azza wa jalla thumma raja'u waaw mu ne mbiru yàlla dikk na waaw mbiru yàlla de azza wa jalla maa gën a tedd na de waaw waaw <laughs> nee na bi nga xam ne euh, léegi léegi léegi euh, euh, ñu àggale xadiis bii nii wala ñu bàyyi ba ba suite bi ndax li muy nettali après c'est suite bi la quoi mais pour ne pas le fàtte comme que damaa gaaw a fàtte léegi wala euh, euh, léegi nañ bàyyi noonu voilà nañ bàyyi nañ yem fii parce que li ci tegu après xare bi la léegi ci biir xare bi noonu bi mu tàngee noonu euh, waa Hawazin ak waa Quraysh ak waa waa waa waa waa ak ak jullit jullit ñeeg waa Hawazin dafa am benn waay boo xamante ne ni daf ci profitoo daf ci profitoo ne voilà ça fait l'occasion attendez ça bu ko defee man je vais prendre ma revanche ah si damay jël sama revanche ci yonent bi sallallahu alayhi wa il faut ma faat ko muy ki nga xam ne mooy Shayba ibn Uthman waaw Shayba ibn Uthman moom nag euh, euh, bon nettaleem mooy ma suñu ko gis ndax dina mujj tuub shaybatu la tuddoon ibn uthman ibn abi talha abdullah ibn abdil uzza ibn abdiddar alqurashi alabdari alqurashi alabdari alxajabiyu dàkkantalam ne woon abu uthman shayba la tuddoon di doomi uthman Usmaan di doomi ibn abi di doomi abi Talha abi Talha moomu mooy Abdallah di doomi Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi Abdiddaar eh, Abdiddaar al-Qurashi ñooñu xam nañ mooy mbokki doomi Qusay la Abdiddaar doomi Qusay voilà doomi Qusay Abdiddaar mooy eh, waa Banu Abdiddaar yan saxaaba lañ gisoon ñu bokk ku eh, citeel ma kenn kese voilà ku bokkoon ci waa banu abdiddar te mu siiw seydina mus'ab ibn umayr mus'abul xayri radiyallahu kaana min bani abdiddar keroog ñoom ñooy jàmbaari quraysh ya xam nga badar xam nga badar ñoom boo fàttale ko waa banu abdiddar ñii ñoo yoroon drapeau ba bañ gañe leen waaw bañu gañe leen moo tax keroog gis nga la leen Abu Sufyaan wax Uhud pour pour pour yee seenu njàmbaar mooy waa Banu Abdi Daar bii te Sayyidatu Hind bint Utba doon leen wax naan leen keroog Uhud xam nga Abu Sufyaan da leen cuq quoi vraiment da leen da leen dafa laal seen seen seen seen dafa touché seen seen fierté ne leen yéen waa Banu Abdi nii ngeen fi xullee Badar Badar fii ngeen xoole di nooy nooy loo ko kii bañ gañe ñu yéen yoroon suñuy drapeau te innamaa yu'tan naasu min qibali raayaatihim nit ñi fi ñu leen di gañee di leen dikkal mooy ñayor yor raaya ña yi la fexe waddal te yéen a ko yoroon ñu waddal leen ñu daal di faat xoolal sangu yu mag yi nga xam ne ñàkk nañ leen rek Abu Jahl ñàkk nañ Shayba ñàkk nañ ko Rabi'a kii kii kii Shayba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a ñoom ñépp daal di leen di ñàkk ndax yéen waa Banu Abd Dar seenu ñàkkay sawar léegi nag ce qu'on va faire soit vous faites le travail waaw aujourd'hui vous nous garantissez que vous allez faire le boulot sans reculer sinon ngeen delloo ñu suñu drapeau gars yi mer ne kan moo leen di delloo seen drapeau xam nga clan la ci biir waa Quraysh bani Abdiddar ñu màgg lañ ba see ba Hind doon wax den den leen galvaniser waaw di yëkkati li nga xam ne mooy ak cawarte ci ñoom naan leen way xaa banu Abdiddar way xaa xumaatal adbar darban bi kulli battaar nahnu banaatu Taariq namshi anan namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa xayri waamiq loolu la Hind doon wax kero way xaabani abdidaar way xaabanaa xomaatil euh, adbaar voilà tey li ñu bëgg ci yéen waa banu abdidaar darban bi kulli battaar fépp foo xamante ne nii ab articulation am na fa bëgg na ngeen dóor fa jullit ñi mooy bu kenn téye dara bu jaasi bu kenn mën a téye jaasi bu ki nenn mën a téye xeej fu ngeen ñëwee daal nay dal ci articulation yi waaw yé loolu lañ bëgg de wallaay bu ngeen fi dawee bu ngeen kontaanee dinañu dox xoole waaw seen seen dina seen seeni guddi dina neex ak ñun waaye bés bu ngeen fi dawee hein ñun sang yi nga xamante ni nii nekk nañuy sang ba namshi ala namar ñun duñu dox ci suuf ci ay njegenaay lañuy dox ndax sang yi ñu doon kon nag bu leen ñu toroxal waa kii nag ba mii ci ñoom la bokk muy waa bani Abdiddaar waaw ah moom mii nag fatxu Makka la tuub mais euh, c'est euh, te gaaw la tuub parce que parce que lan parce que moom ci boppam mais aka ñoo bañoon l'islam aka ñoo bañoon l'islam gaa yi moo tax euh, seenug bañ l'islam tolloon na mais baayam baayam baayam yow xamoo baayam gisuñu woon euh, Othman ibn Talha ibn Abi Talha mais mbokku kii la ci yonent bi alayhi salaatu salaam joxoon caabi Kaaba mbokkam la mbokku waa jii la Seydina mook Shayba ibn Othman gisoon nañ Othman ibn Talha ibn Abi Talha Abi Talha boobu mooy seen maam waaw waa Banu Shayba léegi nag euh, euh, baax na ba baayam baayam bi Abi Talha waaw fan lañ ko faat mais Uhud lañ ko faat takat moom mii fekke na Uhud ah. Shayba ci bañ gum bañoon l'islam fekke woon na Uhud di xare contre yonent mi alayhi salaatu salaam mais finalement buur yàlla dafa def ci moom mbaax ak tuubam yawma yawmul fatxi buñ ne yawmul fatxi mooy yawmu Hunayn dëgg dëgg la tuub même bu dee ne ku mel ni ku mel ni imaam Ibn Sakan rahmatullah alayhi nee na fii isnaadi qissati islaamihi nadar ci nettali bi nga xam ne mooy nettali duggam ci lislaam moom Shayba Seydina Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha al abdari am na non am na lees ciy seet mooy càllale yi euh, pour pour pour pour pour pour pour pour wax lu leer pour pour mbir mi parce que hey tojal yax bi daal di koy faram fàcce mooy waxal lu gën a leer quoi parce que euh, euh, riwaaya bi bi nettal yi moom Shayba mii nii ak duggam ci lislaam hein Ah, dafa kii dafa mooy riwaay bi euh, à riwaay yi mooy jokkaloo wuñ quoi voilà riwaay yooyu yi jokkaloo wuñu mooy takkaloo wuñu waaw loolu moo tax euh, loolu moo tax. Euh, imaam ibn sakan daal di wax loolu waaw moo tax al imaam ibn sakan rahmatullah alayhi mu wax ne fi qissati islaamihi fi qissati islaamihi nadar am na lees di seet ci li nga xam ne mooy nettaleen bi ndax imaam az-zahabi rahmatullah indi na ko ci maghazi wam nettaleen bi waaw ci riwaaya al-Walid ibn Muslim mu ne nag gharibun jiddan lii wu wa fiihi Abu Bakr al-Hudhali wa huwa da'if càllale boobu bu nekk ci Maghazi bu imaam az-Zahabi mu ne Abu Bakr al-Hudhali mu fata moom da'if la solo na ko ci Tahdhibu Taarikh Dimashq imaam al-Bayhaqi ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa imaam Ibn Isxaaq soloo na ko ci tallale boo xam ne waxul kan la ko jële dafa jekk rek daal di wax muy mu'allaq waaw boo demee ci siiratu Ibn di nga ko fa fekk imaam al-Waaqidi daal dina koy eh, eh, nettali eh, loolu moo tax loolu moo tax kii Euh, imaam ibn sakan ne fi qissati wa fi qissati islaamihi nazar ci nettaleem nag ak ak ak ak ak duggam ci lislaam moom shayba ibn usman am na lees ciy seet mooy càllale boo leen jëlee par benn benn moom wéruñu waaye amaana nga ne moo seen bariwaay day wane ne amaana am na cosaan amaana am na cosaan bu dee ci nettali bi mooy day wane ne du yawmul fathi kese euh, euh, dëgg-dëgg la tuub mais comme que dafa jege Hunayn léeg-léeg dañ naan boobu presque benn la ñoom ñëpp dañ leen di woowe maslamatul fathi ñi nga xam ne boo tax Safwan ibn Umayya dañ koy woowe ci ci maslamatul fathi te pourtant moom du fathu Makka la tuuba ah, moom Hunayn la tuub après xare bi comme ni nga xam ne mësoon nañ ko tudd voilà léegi bu ñëwee ci nettali bi nan la duggee nan la mbir mi demee ci moom moom Seydina Usmaana muy Seydina Usmaan ibn Talha Usmaan eh non Shayba ibn Usmaan voilà Shayba pas Usmaan mais Shay Shayba Shayba Shayba laa bëgg a wax voilà ibnu Usman léegi wuñ jëyee ci ci riwaaye yooyu noonu eh, moom dane xoola imam ibn Sa'd dane wa qaala Shayba ibnu Usman ibn Abi Talha axu bani Abdiddar nee na bi ma gisee mu ne Shayba di doomi eh, eh, Usman ibn Abi Talha de nee na nee na keroog bi nga xamante ne nii ci laa gis jullit ñi mais gars yi dominé leen ba ñu bari daw yeneen time alay saab rek daal di fay des ak quelques personnes quoi ma ne nag il est temps ma jël sama revanche hein ma jël sama revanche nag ci sama we sama mbokk yi ma faatal waaw il est temps ma jël sama revanche waaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo faat sama ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam non c'est l'heure nag de prendre ma parce que non seulement moo sama baay ñoom ñoo ko rey mais dañoo rey sama mbokk yu bari nee na ma ñëw ci ci côté côté côté côté ci kanamam ma gis euh, te féete ci ndejoor hein bi ma ñëwee foofu côté boobu ma daal di gis euh, al Abbas ibn abdul muttalib mu téye ci li nga xamante ne mooy goj gi mooy laxaabu li nga xamante ne mooy mooy mooy berkell bi ma eh, kii moom du ko bàyyi moom ammuhu kii kii kii bàyyi tëxam la bàyyi tëx moom du la du du du du du doomam waaw Seydina Abbaas mii hein kan la frère baayam la kii du ko lâché déedéet nee na euh, bi nga xam ne ci laa dem côté bële ma dem beneen côté bi ngir ne naa ko féete foofu ngir daal di koy mën a mën a dal ci kawam moom daal di koy faat moom alayhi salaatu salaam nee na ma fekk fa keneen ma fekk fa Abu Sufyan ma ne kii moom ibnu ammihi kii doomu doomu bàyyi xam la te laa yuxzilu du ko toroxal mooy du ko gàcceel tamit du ko wor du ko trahir waaw waaw kay léegi nag ma ne xaaral ma jaar kon ci ginnaaw. xaaral ma wute ko ginnaaw ndax ci ginnaaw foofu moom dina baax nee na naka laa ko tiim ba xàcc dem ba ci am benn jum waaw benn tàkk-tàkk bu yaatu daal di kii sama sama kanam hein ma daal di ma ma daal di daw waaw rek ma daal di wane ginnaaw xam ne nag ma xam ne kii buur yàlla mooy ki nga xamante ne buur yàlla daf koo aar daf koo protéger kii duma man ci moom dara waaw kii moom duma man ci moom dara ndax buur yàlla da koo protéger waaw ah moo tax ci riwaa imaam al-Bayhaqi bi alayhi mu ne xarajtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunayn wallahi maa axrajani islaamun wala maarifatun bi walakin ataytu an tadhara hawaazinu ala quraysh fa qultu wa ana waaqifun maa ya rasul allah inni araa xaylan bulqaa nee na man dama génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam comme ko waxe woon nee woon nañ la waa Quraysh li ci yéeme mooy bi yonent bi alayhi Makka am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dem Hunayn ñu bari ñoo xam ne ñoom tuubu ñu ah comme ñoom Safwan ibn Umayya tuubuñu mais bon dañu ñëwaale génnaale ngir xool ay superviseur lañu am ñoo xam ne ñoom tuuboon nañu mais xeexuñu dañoo ñëw it ngir xool ko ñoom Abu Sufyan nga xam ne mooy seen ngëm dëgëragul woon yenn dëgër yi kii nag nee na damaa génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Hunayn waaye maa ngi wax ci yàlla génnew ma l'islam génnew ma xam xam xam l'islam taxu taxuma woon a jóg man daal li ma doon mébét li ma génne mooy waaye waaye naa dem fekk ji defetu defe defetu Seydina Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam c'est sûr que dañ leen di gañ ah tey leen Hawazin di faagaagal nee na looloo taxoon ma génn ah c'était juste pour ne pas rater la défaite écrasante bi nga xam ne dina ko am tey waaye boobu mooy xamul <laughs> mu ne walakin ataytu an tadhara Hawazin ala Quraysh nee na <coughs> ma maa ñëwoon bëgg rek Hawazin loolu laa doon nëbata waaw. mu mu féete kaw waa Quraysh booy sama ñun ñëpp ñooñu ndax ñooy ñu bari dañoo mujj dugg ci lislaam waaw <laughs> ah. Ah. xam nga xam nga moom ah, c'est que baayam ak baay tëxam yépp xam nga kan moo leen faata Seydina Hamza ak Seydina Ali ñoo faat baayam ak baay tëxam looloo ko ginoon a merloo nee na moo tax bi ma ñëwee kon ci côtéem bee fekk fa Seydina kii al Abbaas ma ne kii de moom du ko du ko du ma dem ci ginnaaw ma dem ci beneen côté fekk fa Abu Sufyaan ma ne ibnu ammihi lam walan yaxzula kii du ko du ko trahir mu ne ma ñëw dikkal ko ci ginnaaw falam yabqa illa anna an usaawirahu suu sawratun bi sayf id rufi'a shuwaalun min naarin bayni wa baynak ka annahu barqun fa xiftu an yamhashani fa wada'tu yadi ala basari wa mashaytu al-qahqara nee na bi ma ko wanee ginnaaw nag ne laay jël sama revanche yëkkati sama jaasi ba dara desul lu dul ma daal di koy dóor ci ginnaaw nee na am benn shuwaazun min naar wa nuhaas fala tantasiraan bi ngay dégg ci suuratul rahmaan mooy shuwaaz nga xam ne kii la mooy ju mooy ngan bi takk-takk yooyu di fet ci safara di di di di di kii bi mooy étincelle yu fort yooyu nee na moom laa gis sama diggante moom ak yonent mi ma salaatu salaam ci te mu ma wanoon ginnaaw mu mel ni melax dafa mel ni éclair nee na ma tiit ragal affaire bi daal di lakk sama yaram wi ak sama sama waaye waxuma la sama der rek mais sama yax yi nee na ma daal di fa wadantu yadi ala ma jël mbir mi daf maa daf maa éblouir ba dama jël sama loxo teg ko ci samay bët waaw wa mashaytu al qahqara ma daal di wane gannaaw al qahqara ne waa ji dafa de mooy ku dellu ginnaaw di dem à reculons ku loolu lañ naan al qahqara léegi mu ne faltafata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala yaa shaybu yaa shaybu udnu minni nee na yonent bi alayhi salaatu salaam tourne gis ko ne ko yaa Shaybu mooy xam nga Shayba la tudd mais mu ne ko yaa Shaybu yaa Shaybu mooy yaa Shayba mu ne ko uddunu minni jegesil jegesil ci ma mooy ñëwal jegesi ma jegesi ma bi ñëwee mu ne ko allahumma adhib anhu shaytaan nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñaan ne allahumma ñaanal ko ñaanal ko ne allahumma eebuur eh yàlla ah <clears throat> idhab anhu shaytaan dàqal ko shaytaane na ko shaytaane sori waaw na ko shaytaane sori na ko shaytaane sori waaw <clears throat> moo tax am na ci yenn riwaaya nee na dafa jël loxoom daal di koy dóor ci sama dënn bi ñetti yoon ñetti yoon nee na sama dënn bi leer waaw leer naññ ci saasi waaw waaw léegi nag ci noonu la dugge nee na bi ma xoolee moom yeneen ci ma saab nga moom laa ginoon a bañ nga naan ma mu ne farafaatu ilayya basar yi ilayhi basar ma xool ko yëkkat sama gis xo jëmale ko ci moom wala huwa ahabbu ilayya min sam'i wa basari mu mujj gënal ma te bi ma doon génne mais moom laa ginoon a bañ parce que man dama bëggoon sax waa Hawazin gañe ah. man dama ñëwoon fii ngir assister défaite bu metti bi mu nar a am mais bi ma bi ma defee loolu ba pare ñaan ne allahuma eebuur eh, yàlla azza wa jalla idhab anhu shaytaan daqal ko shaytaane nee na ma bi ma ko xoolee nag ma mujj moo ma gënal sax samay nopp ak sama samay samay bët moo ma gënal sama bopp la la bëgg a wax nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko fa qaala yaa Shaybu qaatilil kuffaar <laughs> ne ko waa léegi shey ba comme que demee na noonu mooy léegi buur yàlla laqad hadaaka Allah buur yàlla gindi na la léegi qaatilil kuffaara duggal ci xare bi nga xare kuffaar yi nee na ci noonu ci la bokk ci xare bi mooy koo xam ne dañ ko gis nga li buur yàllay def waaw mooy yéeneem baaxuloon xam nga loolu moom lañ lay wax ne la gis nga yéene bul toog naan waa ji man damay bàyyi ba sama yéene sell ma door a commencer jàng wala ma commencer def lu baax déedéet déedéet kenn du la ne yow bàyyi bul def lu baax parce que yow tem nga tem non dañuy ragal boo koy def nga ngistal non non da def <clears throat> tey ñaan buur yàlla mu sellal sa yéene même bu dee ne sax yéene bu bon la fi indi woon amaana après mu changer Shayba mii kan moo ko wëndi woon kii dafa ñoo ngir assister ñoom rey yonent la sa sam di gañe jullit ñi finalement mu mujj nekk koo xamante ni day xeex contre ko faaru Hawazin yi ginnaaw bi mu bëggee ñu gañe muy xeex ak ñi nga xam ne ñoom la bëggoon ñu daal di gañe kon loolu mooy mbiru suñu boroom subhaanahu wa moo tax bu kenn désespéré wu min rahmatillah yaa wa qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a jami'a loolu la suñu boroom wax di wa qul ne yonent male saab-saab waxal sama jaam yi nga xam ne dem nañ ba ëppal ci seen bopp waaw malgré la tusrifu la la taqnatu min rahmatillah bu leen désespéré ci yërmande yàlla yow man nga fee def bàkkaar boo xam ne buur yàlla manu la koo baax loolu man naa am boo bonee ba mel ni na kaay wax Firawna bu jéggalu woon ñu baaloon ko mais da koo defut am na gaa yoo xam ne li ñu liggéey ci kaw suuf ci mbon kenn manu la koo wax te pourtant te te léegi ci nit ñu baax ñi lañ lañ bokk ci ñi nga xam ne ay référence lañ ay royukaay lañ te seen démb dara baaxu ci kon nag ku sa bu ñaaw yow ñëwal rek ay non non non foofu damay bañ dem après bon c'est sûr que damay ngistal non garaawul garaawul buur yàlla waxoon nañ la ah ah talabna al ilma li ghayrillah wa ya'ba allahu illa an yakuna lillah li boroom xam-xam ni doon wax ñu bari am nañu ko doon wax ci ñoom kal imam al ghazali rahmatullahi alayhi ñun dinañ dem sàkku xam-xam ndax leneen buur yàlla moom taxut woon suñuy njël benn ah non waaye buur yàlla bañ ba ne par force ngir moom lay doon kon nag affaire yi loolu la kon Seydina Shayba ibn Abi Shayba Shayba ibn Abi Talha ibn Abdiddar mooy bokk ci waa Bani Abdiddar al-Abdari noonu lu duggee ci lislaam am nañu ne moo tax euh, que ne moom mii Shayba xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam mu joxee caabi Kaaba gi joxoon ko Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha mi tuuboon ak kan àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid ak kan ak Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu joxoon caabi Kaaba ji bésu lan jour bi nga xam ne ci la ci la ubbi Kaaba ga ci la ubbi Makka nee nañ nag ba mu fa jógee moom moom mii seen mbokk la ay mbokk la ñoo bokk même famille moom moo jël li nga xamante ne moo doon noon kaaba gi ci caabi kaaba gi ci ki nga xam ne mooy eh, Usmaana ibn Talha ibn Abi Talha moom Shayba ibn Usmaan moom Shayba ibn Abi Talha radiyallahu taala nee nañu kii am na dañuy nettali ne euh, mas na jiite aj ji foofu tamit mooy mais après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jiite woon na aj ji nga xamante ne nii mooy l'an 39 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, moom moo jiite woon aj ga foofale moom te moo doon jiite moom Seydina Shayba ibn Abi Talha radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, moom nag kañ la génn àddina kañ la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute waaw dañ cee wuute eh, am na ku mel ni xalifatu ibn xayyat rahmatullahi alayhi ak ñeneen dañ ne moom eh, l'an cinquante-neuf la génn àddina l'an cinquante-neuf la génn àddina ku mel ni imaam ibn Sa'd ci at-Tabaqaat mu ne don aasha ila xilaafati Yazid ibn Muawiya waaw mu ne dund na ba jamono ba ci xilaafaay Sayyid kii Yazid di doomi Muawiya ibn Abi Sufyaana rahmatullahi ala al-jamii moom daal dinay daal dinay dund ba booba waaw te Yazid c'était bien après Yazid c'était bien après voilà léegi mooy bon soriwul woon mais mooy juste quelques années après le quoi voilà léegi am ñu ne non non non non la génn àddina waaw te loolu imaam Ibn Mandah daal dina koy tudd waaw waaye loolu ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn ba pare ne l'an 58 la génn àddina mu fekkoon mu am 58 ans mu ne wa ha wa huwa ghalat lii moom njuumte la moom waaw lii euh, mu ne kooku boobu xalatun loolu ak njuum kon insha allahu taala en tout cas mu ngi génn daal àddina kon ci côté yooyu ay côté cinquante-neuf jàpp côté yooyu euh, moom Uthman ibn Talha ibn euh, Shayba lu tax ibn Abi Talha ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anhu wa arda voilà wa arda wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi euh, kon xam naa tey kon dañuy yem nii léegi nag mooy tey lan lañ gis mooy kon bi ñu am na yeneen riwaay yu bari ah am na yeneen riwaay yoo xam ne yuy wane ne ku faar yi keroog mooy après mbir yi mujjul neex ci ñoom waaw waaw ku yi mbir yi daa neexul ci ñoom moo tax imaam ibn Isaaq wala nañ jeexale riwaaya boo xam ne imaam ibn Isaaq ibn Yasaar ibn Yasaar boo xam ne ci baayam lu ko jële mu ne moom imaam ibn Isaaq wa walidi Isaaq ibn Yasaar mooy gis nga nag ñun moom en général lii duñu ko duñ ko yomb di wax parce que newuñ ci këri xam-xam waaw wal iyaadu billah waaw parce que yeneen la yeneen lañu yitteel quoi saa baay nettali na ma ci xam-xam muy lu leer ñu bari mënuñu koo wax waaw yal na nag buur yàlla may loolu waaw waaw mu ta sax loo xam ne duñ ko def ngir bon sama baay non ngir xam-xam bi boo xam ne bu sell te yàlla kese la mu ne kon moom imaam Muhammad ibn Isaaq wa haddathani walidi Isaaq ibn Yasaar mu ne sama waajur sama baay de moo ma nettali mooy kan moom Muhammad ibn Isaaq muy Isaaq ibn Yasaar doomu Yasaar amman haddathahu an Jubayr ibn Mut'im muy jële ci ki ne moo ko nettali muy jële ci Jubayr Jubayr ibn Mut'im Jubayr ibn Mut'im Seydina <laughs> Jubayr ibn Mut'im Seydina Jubayr ibn Mut'im ah waaw ah. Seydina Jubayr ibn Mut'im Allah mu ne moom Seydina Jubayr ibn Mut'im mu ne eh, eh, eh, ra'aytu qabla hazimati al-qawm wan-naas yaqtatiluuna mithla al-bijaan mislal bijaadil aswad yahwi min as-samaa'i hatta waqa'a bayna naa wa bayna al-qawm nga ne ma euh, pardon pardon pardon pardon euh, euh, mais sa càllale bi moom ni mu nii doo ci wax wa haddathani abi sa annahu hudditha wala man haddatha annahu hudditha nettali dañ ko am ci Jubayr ibn Mut'im mu dem ma la la waa gis nga nag xadiis bi kon ñoo ko gisandoo ko wax kon xadiis bi boo xamee xam ne xadiis bii nii mooy dafa da'if voilà euh, euh, mooy dafa am am majhul kan moo nettali baa imam nisaq laysa bi ma'ruf kenn xamu ko te imam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa rahmatullahi alayhi naka noonu imam Ibn Jarir at-Tabari andi na ko ci taarixam mu jaar ci yoonu imam Ibn Ishaq an abihi annahu hudditha kon xadis bi wérul mu ne moom euh, kon Sayyidina Jubayr ibn Mut'im mu ne keroog bi nga xamante ne dafa gis nit ñi ra'aytu qabla hazimatil qawm avant ñuy defe waa Hawazin nee maa ngi gis nit ñi di xare xare bu tara tara tara tara tar ma gis ma gis iz nazartu ila mislil bijaan ma gis loo xamante ni ni euh, mooy maa ngi gis euh, euh, ay malaaka la ci jóglu al aswad yahwi min as-sama ñuy jóge ci asamaan si waaw hatta waqa'a bayna baynana wa baynal qawm ba ñuy nekk diggante ñu ak gaa yi fa idaa na mu ne bon waaye eh, kiiwam bi dafa wérul quoi eh, mu ne bon bon ci gàttal quoi parce que riwaay bi mooy wérul quoi que ne que ne après dafa mu leer ko ne malaaka yi la waaw mu ne daal falam yakun ci gàttal illaa hazimatul qawm fama na nashukku annaha al malaa'ika ñu ñun dutewuñu woon que ne malaaka yi la ñoo wàcc ba ni nga xam ne mooy lañuy ñuy gañee ñi nga xam ne ñooy noon yi léegi nag dañuy jeexale xadiisu Seydina Seydina kan xadiis buy nettali ki nga xamante ne mooy mooy qissatu Ummu Sulaym bint Milhana nga ne wa lan la fi doon def ñu ne la waaw demoon na kay Eh, demoon na moo tax eh, imaamu muslim soloo na bii waaw soloo bii na noonu imaamu abu daawuda as daal na solo ak sëriñam di imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jami imaam kii mu ne Eh, bu dee imaam imaam ibn Isaaq wax naa la imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq it soloo na ko mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr muy Abdullah ibn Abi Bakr eh, moom tuddoon nañu kooku yàgg nañ koo gis mooy sëriñu imaam ibn Isaaq bu siiw boobu muy Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm voilà radiyallahu ta'ala anil jami' eh, muy nettali ne <laughs> Euh, wala xoola nañ bàyyi ñu jël lii lii maa ngi ñuy sàq wax mu ne mu ne fa lamman hazamat hawazinu istaharra al qatlu min saqif wala nañ jël bu këli ba pare wala nañ jël bële insha allah <laughs> euh, bu bu bu kii bi waaw bu bu bu bi ñu waxoon sànq euh, bu bu bu yaayu ya bi bi nettali mbiru yaay umu ummu sulaym bint milhan kon mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne imaam ibn Isaaq mais wax nañ la ne xadiis bi imaamu muslim imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi daal dina koy solo léegi kon nekk fi naan ay saxiix nag saxiixul moom mooy loolu siyaa teg fële mooy loolu jaratu la wax ndax rawaahu al imaamu muslim eh, ahadu saaxibay as-saxiix as-saxiixayn kon imaamu ibnu isxaaq ibnu yasaar kon mu ne eh, eh, abdallah ibn abi bakr moo ko mu ne anna rasulallahi iltafata sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa geestu keroog waaw mu ne dafa dafa geestu hein eh, bi mu geestoo farataa umma sulaym bint milhan mu gis umma sulaym bint milhan mooy kan umma sulaym bint milhan mooy kan mooy yaayu ah, ah, gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahunna wa mawahun mu ne dafa eh, en fait kii nii <laughs> kii dane kii nan lu tuddati waay Umm Sulaym mooy yaayu Seydina Anas bint Ibn Malik voilà parce que bon gisaguñu Seydina Anas man li ce qui est bizarre mooy gisaguñ tarjamaam xaw ma lu tax <laughs> loolu moo ma jaaxal ma léegi man xaw ma nan laa ko expliquer parce que je man foogoon naa ne gis nañ ko ndekete yoo moom gisuñu ko naka noonu Mawlaana Ibnu Abbaas kenn gisagu ko nekkete te gis nañ frère am grand frère am al Abbaas en tout cas bu ñu amaatee beneen occasion bu ñu ko tuddee moom Seydina Abdallah Ibn Abbaas habrul umma wa tarjumaanul Qur'aan insha allahu taala dees na ko tudd léegi nag kii mu ne <laughs> ah <laughs> euh, mu ne mu ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog Hunayn dafa tourné gis yaay Ummu Sulaym Ummu Sulaym bint Milhan mu ne wa kaanat ma'a zawjiha abi talha wa hiya haazimatun wasat wasata wasta wastaha bi burdin laha dafa tourné gis yaa ummu ummu sulaym yaayu sayyidina anas radiyallahu anhuma mu ngi takkoon digg li waaw ci benn benn yére la takkoon mooy sol yére bu kii daal di koy takk léegi nag eh, eh, ci digg li mu ne eh, wa innaha la xaamilu bi ibn abdil bi bi abdillah ibn abi talha fekk boobu dafa newoon dafa enceinte dafa newoon en état dafa ëmboon mu ne waa wa maaha jamalu abi talha mu ngi yéegoon ci géléemu abi talha mu ne waqad xashit xashiyat an ya'uzzaha al jamal fa adna ra'sahu minha voilà en tout cas euh, Eh, waxtu wi la jot na laa ilaha illa allah laa ilaha illa léegi xoola li ñuy def pour ne pas soit ma tënk mbir mi jàll ak wala ñu bàyyi ba bii di ñëw ñu daal di koy jëlaat àggale foog naa loolu mooy tamit après ñu daal gis beneen nettali bi lañ la doon wax bi ma am ni sax ne bi mu naan falam man hazama annaas ah